ku ne kuy gàmmu la ñu jàpp ne loolu mooy diine mais loolu du diine léegi nag sa dund quotidien sa yoon newu ci quoi li yàlla lay xaraamal ci ngay ne waaw naan on est en politique voilà politique kan moo fi nekk naan ay la vérité loolu ça n'existe pas waaye la politique c'est c'est la ruse c'est ay naxante yooyu wala yaa billah hada politique bu yow waxoo politique bu baax politique bu nga nga wax naan c'est la ruse c'est machiavélique voilà foo kii voilà boo boo nekk ay noon ay adversaire ngeen li leen waaye loolu yëpp ay discours kese bu feey jotee bala nga xam ne bu feey jotee koo ci ku ci wax ba nga naw ko ba fal ko xoolal ba mu fi nekkee ba mu fay jóge ñëpp ko daanaka majorité bi ñëpp ko yéene na gaaw jóge waaw lu tax parce que la mu waxoon gisuñu ci anibe ay kat ci neex waaw ba pare nag ñuy ose naan nañ leen la falaat la waaje waxoon ku mel noonu dañu boo ñëwee di am fit bi naan nañ ma falaat wala faral leen ma dañoo war ay yàq dóor ko ci sa xoy nga dem toog waaw waaye nag toogul bu yeewul loo ci man buñ leen sànnee ay meet bu élection yi jege jëndal leen dara jox leen ay ticket ñu dem voilà dootoo leen gisati ba cinq ans ya jeex ba mandat bay waaye jeexati ñu bëggati seeni xob ñëwati mais loolu mel ni ganaar yi yoo xam ne moom lañuy ñuy jënde am xont li ñu koy sànnil pepp yi ngir mu jege wala yàlla bi ndax soyons des des nit te nekk ñoo xam dañuy objectif te yàlla tax di wax te yàlla tax amul par paroo fii laa far waajoon wax nañ moom lay àndal waa see déedéet d'affaire bi ci dëgg lay def yonent bi sallallahu alayhi lii mu wax dafa leer man xalafa sabrin yaqtatibu yaqtatibu biha ma lam ri'in muslim nga taxaw ñu ne la est-ce que tu peux jurer ça nga jure waaw waaw ne je jure waaw que ne lii ma wax dëgg la alors que kacc la comme li ñu waxoon tuumaal li ci deram tuumaal li ci liggéey tuumaal lépp ci lépp honneuram nga tuumaal ngir lan ngir ngir fa àddina mu ne kooku dina dajeek boroomam borom bi ter euh, daal di koy mere ëllëg waaw moo tax ci beneen riwaaya bi xadiis sayna euh, beneen xadiis bi ni ko imaam muslim soloowe al imaam abu umaama al bahili radiyallahu anhu saxaaba yonent bi alayhi salaam la mu ne yonent saa salaam nee na man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba allahu lahu an-naar wa harrama alayhi al-janna qaala rajul wa in kaana shay'an yasiran ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa in kaana qadiban min araak allah dina yonent way saa saam dana képp ku dog ak ku nit góor ak jigéen ak ku man di doon nga daal di dog ak ku nit boo xam ne jullit la bi yaminihi nga dog ko ci sa waat ga nga tax ñu nangu la mu moom jox la ko wala la mu yelloo waroon koo mën a taxaw laaj yéen ngeen fexe manu koo am ay droit am ngeen xañ ko ko ndax lan sa waat gi nga waat parce que yow agent de de de tenue nga homme de tenue nga policier nga nga waat parce que nee bu ñu amul preuve waxu mooy moom mooy faire preuve moom la juge yi di la loolu du l'islam loolu lay yëg ne. borom bi lépp lu ngeen fi àtte dina ko vaaraat dina ko àttewaat wal iyaazu billaah waaw homme de la nga wax loo xam ne du dëgg ñu jël àqu nit xañ ko ko ay ay liberté sa liberté dugal ko dungu siin wala yoo xam ne doon na ko jot lam def ñu tuumaal ko ko ne looloo tax dagg nañu ko yow nga toog mu ne kooku faqat awjaba allahu lahunna borom bi war lool na waajooju sawara te dina ko fa dugal wa harrama alayhil janna te xaraamal na ci yaramu nit kooku aljana waaw fa qaala rajul benn waaye nga xaw nee ne yonent saa sallam wax lu tuuti la mooy àqu nit ba mu lu tuuti la ba ba tax ñu xañ ko lu tuuti la yonent bay saa saam ko wa in kaana min arak même bu dee ne bantub soccu lu toll ni bantub soccu moom lu toll noonu la la la ak waatam bu dëgg tax ñu fell ko dindi ko ci ab tub nit ab jullit kooku kii la ki la lu mu tuuti loolu mooy lu mu tuuti tuuti kenn du la ko jéggal borom bi en yow moom xanaa mu rëbb sewaat la nga tuub waaye teg noon nga deewee rawatina nag ki nga xam ne dem na moo tax euh, woyofal bàkkaar graw ñëw ñu dëkk la micro yi nga ñëw ci télé ñu invité la ne la mais mais ce que vous dites euh, sur un tel là hein est-ce que vous avez des preuves nga eh, monde a des preuves xam nga ni wax du ñu ni preuve monde a des preuves waral na safara non ajjana ci moom waral na safara ci moom wa harram alayhi aljanna <laughs> moo tax booy xool suñu société yi wallahi da tiit waaw da tiit muy nit ñi lan la leen surtout terrain politique bi lan leen mbir yi ñemeloo loolu waaw parce jàpp nañ am nañ parapluie parce que jébbalu leen ci sëriñ bi yaa lallah <laughs> def leen ngeen seen yow ci boppam Serigne diw rejeté ne la yow moom yow yaa boole sa bopp ci moom mais moom faale a wallahi mu doon dund gis nga mu doon dund wax naa la bari na gaa wax fii wallahi gis nga ni Serigne Touba meloon radiyallahu anhu ak ni ñu nettalee dundam façon nit yu mel noonu ñemewuñ woon a nekk jataayam di fa ko wala yaa ta jamono ji booy wax ñu jàpp ni ñoo la gën a gëm sëñ bi di ñu xoog ñooy tëbët waaw ku wax ñu ne dañ ko bantal nañ dem waa kii day ñàkk deg jëm sëriñ bi alors que wallahi alladhi la ilaha illa hu waa jooju bu sëriñ Tuubaa ne woon ci kaw suuf radiyallahu anhu wallahi du dadu mu xam ne waa ji nii la mel yu kaccoore miy wax ci wàllu diine di fooy alquran di fooy njàngale yonent ba ay sasam di fooy julleeku woor ak ñu demee noonu di wax ay waxi tagaage ci wàllu pas-pas wallahi kooku du toog ak sëriñ radiyallahu anhu <laughs> waaw mais nag léegi nag ku lu ay neex wax waaw ñuy jaay jaay di ko woowe naan sopp sopp sëriñ Tuuba alors sopp sëriñ Tuuba arrêté leen seen seen waxu caaxaan ngeen di wax naka noonu jàppal kuñ ci manoon bi jox Seydi Haaji Malik radiyallahu anhu bari na ñuy woote bu fi newoon gaa yi ñu ko jege gaa yi ñu ko jege kenn ci ñoom du façon yu mel noonu waaw te ñoo gën a rëy pata ala la meñ nag ni ñoo fervent ñoo gëm ñoo kii di dëbëgg menacé waa teg kii te amul tus waaw waaw nga naan ay am naa parapluie lii wala man di way sama sëriñ ba nit ñi day faatu nekk ci tàccoor ñu jàpp ne voilà le fait que du wax du ñu wax sax ne jullit la woon ah ñu ngi yaakaar boroom de yërmandeen bu yaatu du ñu waxe noonu ñun xamuñu tawhid ni ñuy waxe waaw moom moom Serigne diw rek la doon waate kon noonu war naa wax ay waxu vraiment di lambda père du lambda mère wax yoo xam ne mais dañu daal nit mën a tenir ay diw kese la doon waatee lu ma nga wax ne baar sëriñ euh, diw kon nag moom yal na ko sëriñ diw moomu teeru amuñu benn siggi sàkk moom amuñu dara lu ñuy kii ne moom dina ko teeru moom kay ajjana kadib ku la ko wax sëriñ diw moom est-ce que ba na <laughs> kam kam moo ne ni na yéen seen nettali yépp dara nga ci en tant que lu sëriñ bindalul boppam walla ku wóor laa wax bind ko ci ci ci ci dund koo xool càllale yëpp indi même wóoree dañuy xool ci kan la nettali nettali ya comme ni ñu def hadith yonent bi alayhi salaatu salaam bépp boo xam ne remplirul dañ koy teg ne ak ku ko man di wax waaw kon bu kenn yaakaar ne parapluie yu tax na yow nga mën a wax ay waxi kaccoor ci xaqu nit jàpp ne sëriñ jiwéy sama sëriñ ba nga si ci yàlla borom bi da yonent bi alayhi salaatu ko wax te moom la ñu borom bi toppaloo te mooy ci nga xam ne laa yonte ko hawa du wax ci li nga xam ne moom la ñuy woowe bànneex in huwa illa wahyu yuha lépp lu mu wax wax yi la boo xam ne dañ ko koo wax loo moo tax yooyu ay font la yooyu yëpp ay font la <laughs> waaw yonent bi alayhi salaatu salaam lii mu wax leer na de waaw te tamit wax na ne bi nga xamante ne bon wala jaru ko doy na ñaar yi doy na comme ça ñu mën <laughs> mu ne kon al yaminul ghamus qatlun wa uququl walidayn wa qatlun nafsi qatlun nafsi kiiwam ci dinañ ci ñëw ci beneen ci ay kiiwam mooy faat bakkan ci tayef bien sûr sinon bu dee ne waa dafa faat te tayu ah dawal oto tout en respectant tout jekk rek genn waay daal di dagg autoroute bi foo xam ne waru ko woon a jaar waaw ndeke daal moom escalade na barrière yi waa ji kii rek mu jóge ci ay ay ay ay buisson rek ne faax waa fël kooku mënuñ ne waajee ko tey mu faax déedéet mooy rey bi nga xam ne yaa ko tey waaw ak am na beneen ray boo xam ne waajee ko tey waaye sharia moo ko yoonal waaw mooy yi nga xamante ne euh, euh, euh, yonent bari saa saa am dana laa yaxillu du dagan bakkanu kenn ku gëm yàlla lu dul benn ci yii waaw comme koo xam ne dafa rey lépp leer ne moo rey kooku kay ñëw di teg pen bi bu juge bi ne lii mooy pen bi lépp da ñu war ko koo teg tax koy teg rey na ko walla déet rey na ko mais moo ko tey si moo waaye boobu rey la bu ñu yoonal waaw ngi noonu moo tax bu dee wa nafsi mooy faat gi nga xamante ne nii faat bakkan boo xam ne ci tayya waaw prémédité le fait de tuer quelqu'un préméditamment yaa ko tey loolu la léegi al yaminul ngir jeexal ñu ñëwaat ci tuuti ndax dafa may àtte waaw dafa am euh, ay atte waaw yoo xamante ne daf ci aajo mooy waa yaminul xamis euh, euh, xamus pardon <laughs> waa nit ki nga xamante ne nit ki nga xamante ne moo def yaminul xamus insha allah nag bu ñu paree kii bu ko imaam indiwaatee comme lañu waxoon xam nga ne duñ ci jaar ci bunt bi mooy mooy hadis bi wax nañ la woon mille sept cent quatorze foofu nga xamante ne nii mooy bunt ba mu def ci taxliidu tahrim al-yamin al-kadhiba amda waaw wala ñu bàyyi ba foofu wax wala nañ ko wax rek nañ ko wax fii bu ko defee buñ fa ñaatee ne hadis boobu rek gisoon nañu ko waaw gu mu tar xaraamal gu sariya xaraamal di waat ci loo xam ne ak kàcc la te yaa ko tey waaw léegi alyaminul ghamus alyaminul ghamus boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute waaw kanta attem lan mooy attem loolu kenn wuute wuute que dafa xaram te ci kabaa'ir la bokk te ko def mu ngi ci bakkaar boo xam ne ijmaa la borom xam-xam yépp ci d'accord ñoo ci dëppoo ndax façon xadiis yi bii nga xam ne moom lañ nekk yonent bi alayhi salaam bi muy tudd kabaa'ir yi moom da ko cee boole na wal yamiinul ghamuus waaw léegi nag mu des waaw bu ñu xamee lool mais est ki nga xam ne da koo def waa léegi kooku mën na tuub est-ce que mën na tuub dañ naan la ñépp d'accord nañ ne insha allah li gën dina dëgër mooy ne te loolu mooy waxu euh, ñépp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne mën naa tuub kay waaw mën naa tuub waaye nag mu des mais buy tuub nu muy tuube est day tuub rek digganteem ak yàlla te ak ñamu bu dee ne ak dafa par exemple. oto jàmbur la waatoon ba ba ba musée jox ko ko alors que moom ko wala alalu jàmbur loo xam ne matériel la bu ñu mën a delloo wala alal la xaalis boo xam ne jëfandiku noo ko jëfandikoo na ko waaw àqu kenn mu ne maa ko moom ba léegi ñu xañ ko ko dig ko versel moom par mois léegi mu bëgg a tuub nu muy def boroom xam-xam yépp ne man na tuub waaye mu des est moom. bu tuubee day kafaara wala déet waaw ah <laughs> bu tuubee est waa ji day kafaara wala déet foofu la wax ji nekk fay nga ne kafaara <laughs> ah xamoo kafaara loolu mooy li ngay defe daal di réparer li nga lu bon li nga def parce que borom bi dafa wax suratul maida laa yu'aaxizukum allahu bil-laghwi fi aymaanikum walaakin yu'aaxizukum bimaa 'aqadtumul aymaan fa kaffaaratuhu it'aamu 'asharati masaakiina min awsati maa tut'imuuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu thalathati ayyaamin dhaalika kaffaaratu aymaanikum idhaa halaftum fahfazuu aymaanakum kadhaalika yubayyinu allahu lakum aayaatihi la'allakum tashkuruun wax ji yëpp loolu la parce que borom bi da ne borom bi da du leen jàppee ngir ñi nga xam ne allahu la mooy euh, al yamin bil allahu mooy bi nga xam ne dafa takk ci laab ji comme nga ngaan waa sa waay mais gisoo koo nga ne billaay gisuma ko comme yu mel noonu nga xam ne waa ji waxu ko woon ni ñuy wax giñ taxu koo waaw nga xam ne aadata ñoom ci seen làkk dañuy bari lu ñuy utiliser waat ci yoo xam ne ndax mooy xalaatuñ sax waat voilà ci gàttal quoi am na nag ay ay tekkantal mais bon Euh, euh, mooy yooyu borom bi du leen ko jàpp waaye yi nga xam ne yéen a ko fas jàpp ko waat ko jàpp jublu ci ak waat ndax innamal a'malu binniyat loolu nag borom bi dina leen ko jàppe léegi nag tawaat loolu ba pare dem ba ca biir xam ne rawaatu lu dëgg te wala bu xamoon ko sax mu war koo kafaara ah fa kafaaratuhu waaw mooy na nga xam ne noonu lay kafaara mbir yi noonu lay réparer affaire bi mooy it'amu asharati masakin du yem du dool du doy kese mu ne tuub naa fokk mu leel fukki miskin ay ñu ñàkk ci li gën a li gën digg doomu ci li ngeen di dunde waaw fii mu ne bu dee dëkk bi en en général ñépp ceeb nangam la ñuy dunde yow amoo droit ñu ne da ngay kafaara nga ne waaw léegi man damaa waaw c'est bien man tuum naa damaa war a kafaara ah damaa waatoona ah voilà léegi imam wa ah noonu la ñu ne la waaw léegi nag man nga dundal fukki miskin nga ñëw ne man ceebu ceebu fas yi laa leen di jox te yow dëkk bi daanaka boo kenn du ko flekk déedéet dañ naa la déedéet min awsat li gën a digg doomu maa tut'amuna ahlikum li ngeen di dundale seen njaboot yi yéen waa gox bi aw wala boobu nga solal leen yére fukki miskiin yi aw tahriru raqaba wala nga daal di leel euh, euh, goreel jàmm mu ne yii nag yii ñooy yi nga xam ne nit ki man na kee tànn fa man la lam yajid koo xam ne yii nii amu ci dara fa siyaamu salaasati ayyaam kooku na woor ñetti fan moo tax ñetti fan yi du ñëw rek ñu ne ko walaa waw dangaa woo waxoon waatoon nga ne dootoo laala ci billahi wallahi wa tallahi sama alalu jëkkër dootu ba ko laal nga dem ba ci biir xam ne manut la ne nga ñëw kafaare gi manu la nekk ñu jëw rek nga ne kon naa wax ñetti fan déedéet dañ naan la déet <laughs> soxna fi am na lu jiitu woon it'aamu ashar ci masakina yooyu man nga ci tànn min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatu wala nga solal fukki miskin aw tahrir raqaba wala nga goreel jaam ñett yi bu dee manoo ci dara waaw kay foofu la boroom di ne fa man lam yajid ku turugawul benn ci yi fa siyamu thalathati ayyam bu boobaa nag na woor li nga xam ne mooy ñetti fan zalika loolee lii kafaaratu mooy par aymaanikum seen ngiññi idaa xalaftum bu ngeen giñee loo xamante ni da ngeen koo war a kafaara waaw wax fazu nag wattu leen seen ngiññi aymaanakum naka nii la leen borom bi di leerale aayaat yi bu ko defee ngeen man di fàttale ko di sant yàlla léegi kon loolu mooy kafaara en fay léegi nag est ki nga xam ne dafa wat waat boo xam ne leer na ko ne du dëgg ngir jël àqu nit mais kooku est am na bu bu tuubee tuub gi day àndaale kafaara wala déet loolu nag la boroom xam-xam yi wuti qawlul jamaahir li jumhurul ulama min al hanafiyyati wal malikiyati wal la ñu ne kooku moom day tuub waaye amul lu muy kafaara kii kafaara gi nga jàng aaya boobu concerné wul kii waaw ndax kii bi muy waat moo ko tey xam ne li muy waat du dëgg quand mu waat ko ngir jël àqu nit kon kooku moom moom li mu def daa gën garaaw waat gi ngay wax fii nii parce ndaw si ne waat naa ci yàlla ne man ah dootuma dootuma jël sama alalu jëkkër dootuma ko laal xam nga kooku mooy loolu la jàpp bi mu koy wax amaana mer la wala loolu jàpp na ne loolu dina ko mën a tenir mu dem ba ci biir xam ne manatu la nekk foofu bokk na ki nga xam ne dafa taxaw waat ne gis nga alal jee ngay gis diw toolam bi suufam sii man maa ko moom nga waat waa ji waat te xam ne du dëgg ñuy wax mu dem créer ay ay papier parce que am na ñoo xam impôt domaine ak ñiy defar géej mu ñëw teg xam nga ñaar ñooñ bokkul moo tax nag waa jumhurul ulama min alxanafiyati walmalikiyati walxanabila waaw rahmatullah alayhim ñoom ñu ne ñoom ñu ne hein ah ñu ne loolu moom day tuub waaye amul lu muy kafaara kafaara laalul kii ndax ba sama gën a garaaw waaw moom day tuub mais tuub bi mooy la mooy li ñu la waxoon day delloo ak waajam jëloon bu dee pendant cinq ans dañuy compter alal jam jëm al bu dee loo xam ne luñ ko doon jox la moom moom moom mu usurper identité par exemple waat ne man la falsifier kayitu jàmbur wala sàcc ko ne moom la muy tuub bu boobaa dañ naan ko nag gis ne cinq ans yooyu la nga fa jël yëpp danga koy rembourser lépp parce que yow ce n'est pas waroo ko woon a laal kon danga koy rembourser waaw benn ngoog bu dee oto la da nga koy rembourser bu dee ne ba nga koy jël dafa newoon bon état bi nga koy instant bi ngay tuube lu bari yàqu ci yaa koy réparer ba mu baax ba mu mel ne la wala nga uti beneen modèle bu mel noo nee nga jox ko nga tuub sellal sa digganteeg sa borom loolu kese lay def waaw loolu la waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhim wax ne parce que euh, kii moom moo gën a garaaw waaw ndax waatkat bii di waat tey nar yonent bi alay saasaam dane boroomam waral na ko safara waaw kooku nag képp koo xamante ne loolu la wax comme que nag kii mën naa ko bañal tuub waaye bi nga waxoon bokkul ak waa ji ndaw sa waat ak ki waat ñu waat yu mel ko mën a wax mooy mu tuub ndax bàkkaar yu mag yëpp da tuub dem sa borom bu nee nag borom bi nee na def leen lii kam kafaara ñu def ko alors que bii amu képp ku ne nag kon dafa war a kafaaram tekki kooku ëndi fi ah, loo xamante ne yokku nga ci mbir mi loo xamante ne nii benn na sooxu ko waaw bon am na nag benn xadis boo xamante ne nii ah, bon wérul parce que al imaam Ahmad soloo ko mais wérul quoi parce que dafa jaar ci baqiya ba pare mu mu mu anaana ne ci diw la ko jële alors que baqiya moom mudallis la moo tax affaire boobu dëgërul am na yeneen i façon lu tax dëgërul Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne euh, yonent bi alayhi salaam nee na fukk juróomi mbir yi amul kafaara shirk billah bokkaale yàlla azza wa jalla ak ray nit bi ghayri xaq ci loo xam ne amul benn xaq ak tamit buutul mu'min mooy waxal nit ak way ngëm yàlla wax bu garaaw duural ko wal firaaru min az-zahf ak daw bésub xare wa yaminu sabira yaqtatu biha maalan bi ghayri haqq ak mooy gin yi ñu nekk nga xam ne bor waajiri ngir man cee waat loolu ngir man cee alalu nit koo xamante ne te amu ci àq waaye xadis boobu wéru voilà kanta Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi riwaayé buñ jële ci imam Ahmad te loolu la ko mel ni ci zahiri imam Ibn Hazm wax ñu ne sii kooku day kafaara kay day kafaara parce que dëgg la kafaara bee waxul kii aaya bi nga wax mais kii boo gën a graawle bu dee ne ki gën a suufile suufale lañ naan doo tuub kese da kafaara mais ki gën a graawle comme waa ji lan lay def mais day kafaara day kafaara boole ci waaw day kafaara daal di ciy boole kon nag mu ngi noonu waaw affaire baa ngi noonu loolu daal mooy affaire yi nga xamante ne nii mooy li ci am ci gàttal ndax euh, ngir ñu mën a yem ni insha allahu taala amaana li gën a mooy li nga xam ne mooy waxu waa jumahir que moom day tuub ku mel nii day tuub digganteem ak boroomam sellal tuub ga te delloo almazalim waaw delloo almazalima ila arbabiha tooñaa nga yam defoon mu dem delloo ko bu dee ku gaañu la xam waxoon nañ ca baabu tawba dañuy gis loolu le eh, nan lañ ko nan la ko waaji di delloowe loolu gisoon nañ ko waaye tamit eh, bu dee kuy dund la it nan nga koy di eh, delloowe ak est-ce li nga sàccoon ci li mu jëloon ci moom te amul doo àqam ci moom bien bi matériel bi comme oto bi moom ci boppam lay delloo wala bu dee ne bien bi ci boppam dafa yàqu léegi nan lay def mooy day jëli loo xamante ne nii équivalent wam la mu def ko wala bien baa ngi fi mais kenn mënatu koo jëfandikoo parce que waa ji usé ko yàq na ko utilisé na ko no ba affaire bi daanaka waa ji mënatu ci dara bu boobaa day outil lu mel noonu nee bu dee loolu lépp amul beneen modèle bu mel noonu mu jël njëg daal di koy jox waa ji